inchaa allahu taala saar bi mooy bu mujj ci juzu bi nga xam ne ci lañu nekk inchaa allahu taala kon nag mooy mooy saar bi fi ñu tàmbalee ñun dañoo commencé naas di dem ci kaw moo tax saar bi di suuratul ahqaaf mooy saar bi njëkk ci xaa xawaamiim yi xam nga alquran dafa am saar yoo xam ne goon nañ ko gis di tàmbalee alquran comme gisoon nañ ci nuun waaye gisoon nañu qaaf gii nag mooy saar yi nga xamante ni ñooy commencer par haamim ñu xame leen hawaamim mooy pluriel bi mooy ne suuratul ahqaaf bi bu dee dangaa tàmbalee naas non faatiha di baqara bi ñëw mooy bi mujj ci ci hawaamim yi mooy suuraat yi commencer haamim mooy bi ci mujj suuratul ahqaaf bu dee ñun moom fii ñu jóge di mooy bi ci njëkk moom la njëkk degeel ndax boo soyree suuratul ahqaaf saar bi ci topp di jaasiya saar bi ci topp di duxaan saar bu ci topp di zuxruf saar bi ci topp di shuura saar bi ci topp di fussilat saar bi ci topp di gaafir saar yooyu yépp ci ñooy xaamim yi ñoom ñooy xawaamim saar lañ yoo xam ne bu ci nekk bu muy tàmbale nu mu commencé xaamim suuratu gaafir xaamim suuratu fussilat xaamiim suuratu shuura xaamiim na noonu suuratu zuxruf xaamiim suuratu duxaan naka noonu suuratul jaasiya noonu suuratu ahqaaf bii noonu mooy bi ci mujj boo jógee ci kaw waaye mooy bi ñu njëkk jot ñu ndax fi ñu jógee kon nag loolu mooy suuratu ahqaaf dinañu ñëw nag al ahqaaf lu muy tekki dinañ gis tur bi ci biir saar bi la nekk mooy ci la ko ci la jund saar bi tur saar bi mu ngi nekk ci biir saar bi waaye léegi nag li jëm ci saar bi moom Makka la wàcc moom mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima boobu la wàcc saar bi nag al ahqaaf eh, xaamil kon suñu borom di tàmbale mu ne kon wax nañ ne dinañ ñëw ci lan lay tekki dëgg-dëgg bu ñëwee ci biir mu ne bismillahi ci turu boroom bi nga xamante ne nii moo fees del ak yërmande arrahim yi yaatu lay tàmbale mu ne xaamiim muy tàmbale kon ne xaamiim noonu lañ koy jànge kenn du ne xama wala xumu wala ximi déedéet xaamiim loolu nag gisoon nañu waxoon nañ ci façon yooyu mooy yii di ubbee sa suwaar yii bi ñuy gis suuratu nuun wal qalami gisoon nañu ko suuratu xaafit biñ koy wax waxoon nañ ci lu mel nii moo tax dañuy doy loola ñu fa waxoon ne looyu te lu dundoon nañu ko bi ñuy tàmbali suuratu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom lañu génn ñu ngi la doon wax ne gis nga ki nga xamante ne nii moom mooy kii xam yoo yële mooy li nga xamante ne mooy ndax lii ay secret la yu borom bi wax mooy ne nit ñi xam nañu ko kay ndax alquran borom qur'aanan arabiyya da ko def alquran yoo xam ne da koo def arab ba pare nekk ci suuratu fussilat mu ne aaya téere la boo xam ne fussilat aayaatu dañoo teqali li nga xam ne mooy laaya yi mooy ne dafa nekk loo xam ne lu leer la borom bi nag. mooy loolu nag li muy leer mooy leerul ci ñépp am na ci ñoo xam ne daa am yoo xamante ne ñoom la ko jagleel mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gën a jege comme li Seydina Siddiq waxoon te waxoon nañ la ne ki nga xam ne moom moo ñëw Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoral ko boppam téye ay mbiram kooku mooy am fatxu bu mat bi nga xamante ne nii yàqule mënatu ko duggu te kooku mooy ki nga xam ne moo am jagle ci yi nga xam ne mooy appartement am yoo mooy kii xam ku mel ni euh, saar bi commencé xaaf façon yooyu noonu kooku la borom bi di yuññil li nga xamante ne mooy secret yoo yële xaamim nag moom ci la kon suñu borom ne xaamim ne kon xaamim tanzilul kitaab lii de wàccew wàccew téere bi la muy alquran ji minallahi tukkee ci borom bi nga xamante ne nii al azizi moo noot ci nguuram al xakiimi mooy ki xereñ a yattee ne maa xalaqna samaawaati wal arda mu ne binduñu ñun borom bi tabaaraka wa taala asamaan yi wal arda ak suuf ma maa baynahuma ak ci diggante bi bi la illaa bil xaq lu dul ci dëgg dëgg tax borom bi daal di koy bind de waaye ci dëgg googu mooy ci la feeñali asamaan ak suuf mooy dëgg googu nag lii nag affaire la boo xamante ne nii bu sew la boo xamante ne nag mooy bariwul ñoo xamante ne nii ci boroom xam-xam yi sax ñu koy tudd mooy illaa bil xaq gii nii mu nekk ab loo xamante ne nii am comme ni ko benn boroom xam-xam yi ko yenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di waxe naan nag mooy bil xaqi googu mooy kan mooy ki nga xam ne moom la suñu boroom ne woon moom mii mooy ki nga xamante ne nii mooy dëgg gi ma leen yónnee muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii ci moom la feeñale loo yële wa ajalin musamma waaye ak tamit ngir dëxal boo xamante ni bu ñu tudd la ngir ne bu bés boobu mooy ci lañ leen di saytoo ci lañ leen liñ li taxoon ñu indi leen ci kaw suuf mooy ngeen jaamu seen borom te du ngeen ko bokkaale mooy yéen nit ak jinne dama leen indi ngir ngeen jaamu ma wooy dama leen a bind kon binduma asamaan lu dul jaare ko ci dëgg joo ci laa ko génnee waaye daa am objectif bu tax mooy ne bu ëllëgee tamit ma daal di leen saytu muy dëxal boo xamante ni nii bu ñu tudd la dee mu ne walladina kafaru kantaa ñi nga xamante ni ñooy ñi weddi amma unziru ci li nga xamante ni moom lañ leen di xuppe di leen ci waar di leen di leen xupp ngir ñu génn ci seen caay-caay yi mooriduna mooy ñoom ñi weddi yàlla moom li nga xam ne moom lañ leen di xuppe naan leen sàngara dafa xaraam waaye bu ngeen bàyyiwul mooy yàlla ba faatu lii dina leen ci fekk ñoom yooyu yépp faale wuñ ko mooy tuusawu leen sax mu'riduna dañ ko du mooy mu ne qul waxal araytum ma tad'una min dunillah suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal yéefiru màkka yi nii ne leen araytum ndax gisu ngeen maa li nga xamante ne nii tad'una moom ngeen di jaamuta di ko woo min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa ta'aala aruni won leen ma maada xalaqu ana ñoom ñoo ñëli ngeen di jéem jaamu waa hubala ki laat manaataaki isaafa ki yi la waaye tamit ñi nga xamante ne ñooy jaamu ay système ay capitalisme ak yooyule wala ay xalaat wala le Bouddha wala ñi nga xamante ne ñooy jaamu ñi nga xamante ne nii mooy Amon-Ra Osiris Osiris ak ñoom gaa waaye ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy Athéna ak ñi nga xamante ne nii ñooy Zeus ak gaa yu mel noonu la waa aru nii wan leen ma maa daa xalaqu yii ma fi yëpp ak yi ma fi tuddul ak yëpp waaye ñoom lan lañ bind mi naan ardi lan ci kaw suuf loo xam ne ñoom ñoo ko fi def te ngeen mën a indi preuve ne ñoo ko fi def am lahum wala boog ñoom dañoo am shirkun boo xamante ne boog wala ñoom dañoo bokk ak yàlla boog fi samaawaati bi borom bi bind asamaan wala ñoom dañ ko cee jàppale boog doon ko ci téel ba am ci ab action ab part boo xam ne ñoom dañ ko cee def ba bokk ko gorom bi waaye yow bu dee lool ma tuuni yëndil leen ma bi kitaabin ci ab téere boo xamante ne nii ab këyit boo xamante ne nii mooy lii lépp bu dee am na ëndi leen bu koy boo xam ne min qablu bu jiitu alquran jii ci téere yi ma wàcce woon boo xam ne man borom bi maa ko fa bind mu leer waaye min qabli hada kon ëndi leen ma téere bu jiitu alquran bi aw atharatin min ilm wala benn jeexital boo xam ne jeexitalu xam-xam rek boo xam ne day ñëw attesté di dëggal ne loom ñoom dañoo bokk ak yàlla dara ci bi muy bind asamaan yi leen in kuntum saadiqiina ndeem nekk ngeen ñoo xamante ne dëggu ngeen ci seen wax ji ngeen di wax ne borom bi foog ñu bokkaale ko gaa yi ndax ñoom it ci lañu waaw wan leen luy wane ne ñoom ci lañu dañ cee def dara mu ne waman lu kenn nag ginu la sànk mi man waman adallu mooy kan moo gën a sànku waaye mooy waman adallu kenn ginu la sànku de mi man ci ki nga xam ne yad'u min dunillah moom day woo di jaamu wëllif borom bi tabaaraka wa taala man ka nga xam ne laa yastajibu lahu moom de toute façon du ko mës a wuyu gis nga waa ji taxaw fii ci xërëm bi ci xàmb beeg ndëpp bi walla taxaw ci kanamu ki nga xamante ne mooy yàlla bi wala tegu Christ teg mu daaj ko naan waaye dañuy au nom du Père fa si caaxaan yooyu nga xam ne moom lañ moom la chrétien yi di wax mooy ne mais ñoom kiñ taxaw di ko ñaan mu ne kenn gënu la ki nga xam ne day woo koo xamante ne nii man ka nga xam ne laa yastajibu lahu jamais kooku wuyu ko da koo mënula wuyu sax moom nag ki dem ci xabru tamit jàpp ne boroom xabru ba mooy def di dindi yàq moo moo yem mooy ne façon la ci façon yée ki nga xam ne façon bokkaale la ndax borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy def mooy indi lor mooy jañ mooy jañ lor te mooy indi xéewal comme li bi wax rek ne ad-durr wan-naf'u min ar-rahmaani laysa min al-biidaani was radiyallahu anhu mu ne an-naf'u gis nga lor wa ad-durr wan-naf'u lor ak njariñ way jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul lool nag ku weex kooko ku ñuul ko mooy mu nekk ku sell ak mu ñàkk nekk ak ku ñàkk sell ci yem njariñ ak lor jógewul ci ñoom de mu ne ci kan lay jóge yow seex aw seexul xadiim radiyallahu anhu mu ne lay mu ne moom min ar lay jóge ci ar-rahmaan mi fees dell ak yërmande nga xam ne gis nañ suuratul rahmaan ci la génnee bind mi ci la génnee am am yeeg nit ñi ak li feeñ ci kooku noonu fees dell ak yërmande ci kooku la lor ak njariñ ci moom lay jóge ne kon nag mu ne kon kenn ginu la réer ki nga xamante ne nii day woo koo xamante ne jamais mu wuyu ko du ko wuyu waaye kooku ngay woo naan ko defal ma lii du la ko defal de ndax borom bi mooy def du moom ilaa yawmal qiyaama jamais mu wuyu la demal ci xërëm bi du ko woo fii ba yawmal qiyaam du la wuyu de wa hum te ñoom an du'aa'ihim ghaafilun te ñoom xërëm boobu la ñuy woo naan ko defal ñu di ko jaamu moom kat dafa yëgati ci que ñu ngi koy defal lool moom yëgati moo yëgu ko sax.